daldi leen noot wa saalaxa yahuuda taymaa mu daldi am ay accord ak yahuudu taymaa waaye tamit ak waa Fadak ci lu jiitu ba ni mu delloo ci jotaay bi weesu gisoon nañu jeexaloon nañu riwaaye yu bari yooyu nga xam ne ñoom ñoo doon wax ci alayhi salaatu wassalaam ci nelaw gi nga xam ne moom lañ nelawoon ci julli fajar loolu gisoon nañ ko walillaahi alxamdu wal minna gisoon nañu riwaaya yi ah, ak seen wuute yooyu wane ne lii nii xewul benn yoon ginnaaw loolu gisoon nañu xadiisu seydina abi muusa al ash'ari abdullah ibn qays al ash'ari radiyallahu taala bi nga xam ne mu ngi saxiixay ni na ko noon inda asxaabi sunan mu nettali ñu keroog bi ñu jógee xaybar bi ñuy ñibbi mu ne saxaaba yi radiyallahu wa ardaahum dañu doon sikkar bi ñëwee ci benn xur ñu yëkkati seen baat yi bi takbiiri allahu akbar allahu akbar di sikkar naan allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah bani leen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne leen ndànku leen ci seen bopp def leen jarul ngeen di yuuxu ci kaw ndax yéen innakum la tad'una asamma wala ghaiba ndax ki ngeen di woo muy seen boroom nekkul ku tëx nekkul ku lu te nekkul ku absente innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum yéen yéen a ngi woo di munaajaat ak koo xamante ne nii ku leen jege la aji déggaakoon la ku leen jege la te mu ngi ànd ak yéen mu ne man seydna abu muusa al-ash'ari maa ngi woon ci ginnaaw daabbaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ngi ma dégg ma naan laa xawla amul pexe ngir rëcc ngir mucc laa xawla amul pexe bu may teg aussi pour def li ma yàlla digal walla quwwata aw kàttan gu ma may xam ne moo may may ba li ma yàlla sant ma def ko illaa billaahi lu dul mu jaar ci buur yàlla mu ne ma yaa abdallahi ibn qays yonent mi aleyhi dégg ma may wax loolu mu ne ma yaa abdallah ibn qays woo ma ne ma yow abdallah ibn qays ma ne ko labbayka rasuulallahi sallallahu alayhi wasallam wuyu naa la pare naa ngir jëfeling may digal yow aleyhi salaatu wassalaam mu ne ko alaa adulluka ala kalimatin min kanzin min kunuuzil janna mu ne ko ndax duma la digal baat boo xam ne kàddu goo xam ne ci trésoru aljana yi la bokk trésor la ci trésoru aljana yi ma ne ko qultu labbayka ya rasuulallah fidaaka abi balaa yaa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fidaaka abi wa ummi ma ne ko ah yow ndaw yàlla li jënd naa la sama baay ak sama yaay qaala alayhi salaatu wassalaam wax ko kàddu googu mooy la laa hawla wala quwwata illa billah mu wax ko lim ko dégg muy wax la ko wax waaye bi ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxee joxe ak moom bi mu koy wax ak a wuute allahu akbar bokkuñu dara mooy moom Seydina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu da ko doon wax yonent mi alei dégg mu koy wax waaye wuute na lool lam ci mënoonaam ci tiyaabo bi ko yonent mi alei satu salaam sawee wax ko ko moo ëpp fopp mu ngi mel ni ku ci suuf la jóge woon àgg asamaan allahu akbar loolu moo tax gis nga digal yi ni ñu amee solo mu joxaale nu ko ñun ñépp ummatuhu alayhi salaatu wassalaam kon noonu lañu jeexale woon li nga xam ne mooy xare xaybar bi am ci juróom ñaareelu at mi ci gàddaayu alayhi salaatu wassalaam tey nag ñu waroon a gis kon euh, li nga xam ne mooy njàngat yi yi nga xamante ne moom lañuy jële ci ghazwatu xaybar bi mu nekk loo xamante ne nii nag comme ni ma ko ni ma leen ko junje woon c'est pas chose facile mooy dafa bari laa bëgg laa ci jublu mooy Cheikh Mouhamad Omar kathirun kathirun kathir <laughs> Cheikh Omar Lo <laughs> kathirun kathirun kathir ni i say lii kathirun kathir ko waawo bii moom bii moom xaw ma band mi bii moom kathirun kathir lu baree bari la xam naa day xaw a waxut bi ak badar bi gis nga waxut bi nii tamit njàngat yi tamit bari woon na Xaybar it noonu la Xaybar it noonu la mooy lu bari ku mel ni eh, imaam imaam imaam Ibn al <laughs> imaam Ibn al Allahu akbar xam nga <laughs> dañuy gis ak ghazwat Uhud sama xelam ci door a dem nii <laughs> dañuy gis njàngat yi eh, am na partie boo xam ne ci ci ci moom lañ ko doon jële maa ngi leen doon wax naan mais imaam Ibnul Qayyim dafa mel na extraterrestre mooy <laughs> mooy non non non alhamdulillah Euh, buur yàlla nag daal nañuy tàggatal ay sincèrement ay boroom xam-xam yoo xamante ne nii ñun amuñu seenu pay jamais lenn rekk lañ mënan da def mooy fii di leen ñaanal fu ñu mën a tollu buur yàlla di lokk di yokk seeni leer di yokk njariñ ci xam-xam bi ñu fi ba te ñu lu mel ni lim leen may wala lu ko raw ndax bu kenn xeeb may yàlla daalika moom fadlullahi ngëneelul yàlla la yutihi man yasha bul toog naan boroom xam-xam diw am na xam-xam loo xam ne man manuma ko am déedéet déedéet déedéet lum la jaaxal jaaxal jaaxal lu xam-xam bi bari bari kaar ñaanal ko yàlla sant buur yàlla mi tax sax nga xam ko man a jële dara ci xam-xamam boobu tey ñaan buur yàlla di ko yokki leer di ko yokk yërmande boole ko ci ñi nga xamante ni da leen a sëmbërtël da nuural ci ay leeram ak ci li nga xam ne mooy yërmandeem waaye te ñaan moom it descendance boroom xam-xam boobu buur yàlla def ci ñoom barke waaye defal ñu ko ñu nit te ñu loo xamante ne xam-xam bu mel ni bi ñu amoon walla bu ko raw te lépp te yàlla kese tax waaw mu tititi ittibaa rasul topp yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom imaam ibn al qayyim ban la bindoon boo xam ne moom lañuy mooy bindu bari na mais ban la bindoon boo xam ne moom lañuy citer ci siira bi te mu defoon te mu def ko ci loolu tamit ban téere fàttalekul fàttalekul ndax li mu bind bari na moom imaam ibn al qayyim al jawziya rahmatullahi alayhi ah, abi abdillah muhammad abi bakr ibn al qayyim al jawziya ad dimashqi dëkkoon fële ta damas waaw akbar ban téere la bindoon téere bi nga xam ne moom lañuy cité fii te yàgg koo cité hein est fàttale ko nga ko azad boo déggee ñu naan wa dakara fi zaadi loolu boo ko déggee rek mooy moom mii lañ ci jublu mooy boroom azzaad wala saaxibu zaadi boo demee ci eh, surtout imaam alxaafiz ibn xajar bari na lu muy jële ci moom ci fatxul baari naan qaala saaxibu zaadi wala zakara saaxibu boroom azzaad de tudd na kooku mooy téere boobu mooy zaadul maad fi hadyi xayril ibaadi alayhi salaatu wassalaam zaadul maad la tudd téere boobu fi hadyi xayril ibaadi ci téeram boobu moom seydna eh, imaam ibn al qayyim al jawziya rahmatullah aley indi na fa ci njàngat yi nga xam ne ci faslu bi mu def ne faslun fii ma kaana fi gazwati xaybara min al ahkaam al fiqhiya lii de chapitre ngi di wax ci li nga xam ne moo nekk ci xareeb Xaybar ci àtte yi nga xam ne àttey fiq la moom imaam Ibn al-Qayyim rien que cité na foofu vingt-neuf àtte waaw vingt-neuf àtte bu dee ne ci décompte bi ma def man vingt-neuf yoo xam ne ay ahkaam la moo tax gis nga moo tax xare yi danga doon wax la Seydina Zaynul Abidin doon wax laqad kunna nu'allamu maghazi rasulullah sal rasulillah sallallahu alayhi kama nu'allamu al aaya wa suura min al qur'an dañ ñu doon jàngal xare yeneen mi sa satu salaam comme ni ñu doon jàngale saar ni ñu doon jàngale aaya alxuraan yi daa looloo tax suñu boroom waxoon li mu waxoon wa ma kaana al mu'minuuna li yanfiru kaaffa fa lawla nafara min kulli firqatin minhum taa'ifatun liyatafaqqahu fi ddiin liyatafaqqahu fi ddiini wa liyundiruu qawmahum idaa rajacuu ilayhim la'allahum yaxdaruun mu doon wax ne wa maa kaana liyanfiruu kaaffa mu ne warul ci jullit ñi nekkul ci jullit ñi way ngëm yàlla yi ñoom ñépp ñu demanoo ci xare yi lool gisoon nañ ginoon nañu yaatal aaya bi ñuy commencé ci euh, affaire wu xare yi ñaari tekki yi ci amoon waaye pour lu gaaw dañ naan li yan firu kàffa ngir ñoom ñépp ñu demandoo ci xare voilà falaw laa nafara min kulli firqatin minhum taafi taaifa aka neexoon mooy loolu leen yàlla digal voilà mbooloo mu nekk am koo xam ne ku ñuy jóge ci ñoom waaw li yatafaqahu ngir bu ñu demee ci xare yi jàng fa seen fiq dégg fa fiq jàng fa fiq fi diini ñu dégg fiq ci diine ji waaw wala yunziru bu ñu ko defee ñu daldi xupp qawmahum seen ñoñ ñi idha raja'u bu ñu jógee ci xare yi ñibbi wax leen àtte yi nga xam ne ñoo fa waaj la'allahum bu ko defee yahdharuna xëy na te la'allahum bu ko defee ñoom yahdharuna ñu daldi moytu yi leen yàlla tere àtte ya fa wàcc ñu koy jëfe yeñ fa tere ñu koy bàyyi kon loolu moo tax xare yi loolu la moo tax Xaybar ku mel ni imaam Ibn al-Qayyim moom indi na ci loolu lu toll noonu vingt-neuf at yoo xam ne génnee na ko ci kiiwu Xaybar bi léegi ku mel ni imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullah moom ci Fathul Bari bi mu sharawee euh, saxiix imaamul Buxaari ci baabu gazwati Xaybar ci dernier xadiis bi foofu laata muy dugg ci bunt bi yox baabu gazwati Yazid Yazid ibn Haarisa non Zayd ibn Haarisa comment kon sama kii bi moo am kii Zayd ibn Haarisa la waa Yazid ibn Haarisa euh, problème u kii la nu mu tudd euh, euh, imp bi ñuy affaire bi xam naa ñoom ñoom ñoo juum sûrement ndax Zayd ibn Haarisa la voilà mooy xadiisu seydina ibnu umar radiallahu taala an muy gazwatu zayd baabu gazwati zayd ibn xaarisa ibn sharaxil radiallahu taala anhu alxibbu moo nekkoon soppe yenent bi aleyhi salaatu wassalaam avant muy àgg foofu mooy dernier xadiis bi ci bi nga xam ne ci la wax mooy bunt bi nga xam ne ci la imaam al Buxaari wax ne baabu shaati allati summat linnabi sallallahu alayhi wa bi xaybar rawaahu Urwa an Aisha an nabi baabu bunt gi ashaat gàtt nga nga xam ne summat dañ koo posone woon linnabi posone ko ngir rey yonent bi alayhi salaatu salaam bi xaybara ca xaybar mu ne rawaahu imaam al buxaari yi ne loolu rawaahu soloona ko orwa muy orwat zubayr ibn awaami radiyallahu an ali zubayr an aïshata mu jëla ko ci tàntaam di sayyidatu aïsha nekkoon sëru yaayam petite sëru yaayam anin nabi sayyidatu aïsha jële ko ci yonent bi alayhi foofu ci bunt boobu bi mu koy jeexal ci la indi ay àtte yoo xam ne ci la jële ci xaybar mu indi fa lu toll ci dix atte yoo xam ne non dix-sept moom imaam alxaafis ibn Hajar rahmatullah alayhi ne yenn yi daal dinañ koy gën yaatal ci biir shara xadiis yi voilà ak ci biir bunt yi waaye yi mu tudd daanaka danga koy fekkaat ci imaam Ibn al-Qayyim wax ak lu ko ëpp euh, am na lool benn la mooy lool benn la nañ jàpp loolu kon rien que mooy bu imaam alxaafis na xajar bi moom mën nañ ko boole bu imaam ibn alqayim bi ndax moo gën a ëpp moo gën a bari te li ngay fekk ci imaam alxaafis na xajar danga koy fekk imaam ibn alqayim waxoon na ko avant léegi lool benn la muy kon vingt-neuf at yooyu en plus yi nga xam ne ñun buur yàlla def nañu gis ko ci yoo xamante ne nii euh, walillahi alhamdu wal minna ay att la yoo xam ne gis nañ ko ci te ñoom cité wuñu ko en tout cas bi ñuy répertorier ñoom cité wuñu ko foofu amaana cité nañ ko ci biir chara yi euh, léegi kon ghazwatu Xaybar boo fàttale ko boo fàttale ko fac riche kañ la commencé woon mata mooy yonent mi alei satu salaam dafa jóge woon fan Xudaybiya te gisoon nañu imaam Ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi moom xadis boo xam ne xadis bu wér la woon mu ne yonent mi aleyhi salaatu dafa génn ba mu jógee fële euh, nu mu tudd Xudaybiya dafa toog li nga xam ne ah euh, du Dul Xijja la fa jóge Dul Xijja la fa jóge après mu toog Muharram bi Medina après li des muharram ci septième année bi ci fin bi mu daal di génn daldi dem xaybar daldi di koy ubbi fii safar ci weeru safar léegi buñ tàmbalee pour njàngat yi pour njàngat yi mooy kon xare boobu gis nga weer yi mu am mooy dafa génn ci muharram te muharram min ashhuril xurum dafa bokk ci ashhurul xurum loolu moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim imaam ibn al mu ne fa minha buñ bokk na ci li ñuy jànge ci ghazwatu xaybar muhaarabatul kuffaari waqitaa wa muqaatilatuhum fil ashhuril hurum mu ne bokk na ci li ñuy jànge fii mooy ne ci xaybar mooy possibilité xareek yéeféer yi xeex ak ñoom ci ashhurul hurum ci ashhurul hurum lu tax mu ne fa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa raja'a min al-Hudaybiya fi dhil hijja fa makatha biha ayyaaman thumma saara ila Khaybar fi Muharram kadhalika qaala az-Zuhri an Urwa an Marwan wal Miswar ibn Makhrama wa kadhalika qaala al euh, nga man fee jële tirer leçon bi mooy ndax yonent mooy li ñu wax sànk moom dafa jóge Hudaybiya ci Dhul Hijja comme ni ko waxe bi mu delloo ba ñëw Medinatul Hudaybiya mooy biñ demee Makka ne day umra si waa Makka ne ko doo fi umra ñu am ay accord mu ñibbi léegi bi mu ñibbee fa makasa biha ayyaman mu def Medina ay fan summa saara ila xaybara fil muharram mu daal di dem xaybar ci muharram fa la dem mu ne naka noonu la imaam az-Zuhri wax jële ko ci seydna Urwa ibn Zubayr mu jële ko ci Marwan moom ak al-Miswar ibn Maxrama radiyallahu taala anil jamii mu ne naka noonu la imaam al-Waaqidi wax naka nii même chose la imaam euh, imaam al-kii imaam euh, al-Haafiz ibn Hajar moom duggul ci détail bi dafa moom ne minha wa qad ishtamalat qissatu Xaybar ala ahkaamin kathiira mu ne nettali ghazwatu Xaybar de daal dinay làmboo ak àtte yu bari làmboo na ci mu ne minha bokk na ci jawaazu qitaalil kuffaari fi ashuril xurum wal ighaarati ala euh, léegi loolu deuxième la waaye minha jawaazu qitaalil kuffaari fi ashuril xurum bokk na ci possibilité xare ak yéeféer yi ci weer yi nga xam ne c'est des mois sanctifiés mooy dañuy tere ku ci ku ci xare waaw mooy al ashurul xurum yasaluunaka an ash-shahri al-xaraam qitaalin fii gisoon nañu qul qitaalin fii kabiir wa saddun an sabilillah banim jeexe ak li waxoon ne yaa ayyuhal ladiina aamanu allah wala ash-shahra mu ne yéen gëm yàlla bu leen daganal li nga xam ne mooy weer yi nga xam ne sha'aa'ira allah mooy kiiwu yàlla yi euh, symbole yi nga xam ne symbole yàlla yi la yoo xam ne moo ko def mu nekk lu symbolique am solo di ko di di di fàtte di ko fàtt di nga xam ne ko gis walla ku koy dund dalaa war a fàttali sa borom wala shahrul haram du caagante ne tamit li nga xam ne waaye shahrul haram léegi euh, euh, ashurul xurum yooyu dañuy tere ku ci xare waaye loolu gisoon nañu côté bii gisoon nañu ko ah gisoon nañu ko gis nga yonent mi alayhi salaatu salaam sariyatu kan abdallah sëru sëru sayyidatu zaynab bint jahsh abdallah ibn jahsh bañ demee si yonent mi alayhi salaatu salaam yónni leen aynan ngir ñu dem mission d'observation côté Makka ñu dem ray fa ay nit ñu ñëw yonent ma lay saaf saaf ne du laal dara ci li nga xamante ne nii moom lañu fa indi ndax digalu leen digalu ma leen woon ngeen xeex rawatina ci weer yi nga xam ne weer la yu sanctifié yu ñu tere ko ci xare weer yu sacré la ba nag problème ñu am njàqare gu rëy ba suñu boroom daldi wàcc ci suuratul baqara yasalunaka ani shahril haraami qitaalin fii loolu gisoon nañ ko léegi nag boroom xam-xam yi ñu ne lii day wone ne loolu mën naa nekk ndax par exemple comme li imaam Ibn al wax dane ndax wax jii ne loolu mën naa nekk mu ne lii nii que mën nañoo xareet ñi nga xam ne ñooy euh, euh, euh, yéeféer yi ci ashurul xurum mu ne loolu mooy li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy madhabu al al al madahibul arbaa mu ne loolu mooy li nga xamante ni mooy madhabu ñeenti ngiir yi ñun ngiiru imaam abu hanif imaam malik imaam shafii imaam ahmad rahmatullah alayhim ñoom lan lañ wax mu ne qaalu taxrimul qitaali fiihi mansuux kuene tere gi alxuraan doon tere ko ci xare dañ koo nasaxal ñoom foofu lañ ko teg waaye mu am beneen wax ku mel ni ñoom seydina ata ak ñu mel ni ñoom ñu ne déedéet kenn amul droit woot kii ci li nga xamante ne mooy xare ci weer yooyu ndax dañ koo tere tere bi dara nasaxalu ko dara daal wu koy dindi annuler li nga xam ne mooy àtte boobu moo tax mu ne wa kaana ataun sax da doon wàcc mu ne wa kaana ataun ata looloo taxoon yaxlifu billaahi da doon wàcc buur yàlla naan maa yaxillu alqitaalu fi lchahri alxaraami wala nusixa taxrimuhu shay moo tax mu ne ataa da doon waat rahmatullah alayhi ne maa yaxillu alqitaalu fi lchahri alxaraam xare ci chahrul xaram waat naa ci yàlla ne loolu daganu wala nusixa taxrimu te dara daldiwul dindi li nga xamante ne mooy mooy mooy mooy mooy xaraam gi xaraamite gi dara daal du koy euh, nasa daal du nasax dara daal du koy annuler àtte boobu dara jëlewu ko fi ah imaam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi ne waaye waa jumhur par exemple ci ci ci xew-xew bii bu xaybar bii bu ñu nee fi la ñu a jële bokk ci seen dalil yi mu ne fiil istidlaali bi daalika nazar mu ne am na lu ñuy seet ci waxu waa waa jamaahiir muy boroom xam-xam yi presque al al al kii al madahibul loolu am na luñ ciy seetaat mu ne fa inna xurujahu ndax génnuk aleyhi salaatu wassalaam kaana fi awaaxir al muharram laa fi awwalihi wa fatxuha innama kaana fi safar mooy li ma waxoon bi may commencé mu ne ndax génnuk aleyhi salaatu wassalaam ci fin wu muharram la bu imaam ibn Isxaaq ak ñoom mooy riwaayam bopp ak ñoom imaam euh, euh, al-Miswar ibn Maxram ak Marwaan ibn al-Hakam bu ñu waxee ne yonent mi alayhi salaatu wa salaam bi mu jógee Xudaybiya dafa xaar Dul Xijja la fa jóge toog ay fan après mu daal di dem mooy fin Dul Xijja la jóge Makka fa la jóge foo fële Xudaybiya bi mu agsee toog ay fan mais fan yi tekkiwul ne bon ñaari fan ñett la mais mooy fin bi la fin dafa toog ba muharram fin wu muharram we mooy weer wi topp ci mooy premier mois wu jullit jullit yi ci la génne moo tax mu ne fa inna xurujahu kaana ak génnam ma dina di dem Xaybar kaana dafa nekkoon fii awaaxiril muharram ci fin wu muharram laa fii awwalihi nekkuloon ci début wi wa fatxuhaa te ubbi Xaybar fatxuhaa innamaa kaana fii safar ci safar la ne woon mois safar la woon léegi kon mu ne kon lii day wane ne kon tegtaloo ci xadiis bii nii xew-xew bii bëgg cee wax ne kon xare ak yéeféer yi ci mois muharram day mën a nekk loolu euh, dañ koy seetaat indi na nag yeneeni yoo xam ne danaan peut-être de waa jomaahiir lii dina dëgëral seen wax comme la xamante ne mu ne wa aqwa min hadha al bay'atan nabi sallallahu alayhi wa sallam asxaabahu inda shajara bay'at ar-ridwaan ala wa allaa yafiru mu ne nag li gën a dëgër ci tegtaloo ghazwatu xaybar bi ndax wane nañ bu dee ne ci fin wu muharram la kon kay mooy te ba mu koy ubbi ci safar la mooy kon ci la génn mooy kon laata muy àgg ak xare ba laata muy commencé mooy weeru ashurul xurum bi muharram nga xam ne mooy mooy dernier bi mais jeexoon na kon nekkatuñ woon ci ashurul xurum même bu dee ne ci boobu man nañ euh, mooy waa jumhur am na lu ñu mën a tontu quand waa jumhur man nañ ne ah le fekk que mu génn waxtu woowu mooy shar'a fil qital loolu mooy de toute façon la fekk génn na ci weer woowu mooy ci xare ci weer woowu moo ci la génn ci lañ waajal armée bi ci lañ def lépp kon mbir mi même mënuñu koo tàqale completement ak weer woowu loolu mën nañ ko wax waaye mu ne mooy mën nañ ko tontu wax bu mel nii que suñu wax ji waa jumhur que loolu day baax ba léegi ndax li ngay wax nii nii mooy du ko du nekkul lu koy dàq waaye imaam Ibn al-Qayyim mu ne peut li gën a dëgër ci tegtaloo ci ghazwatu Xaybar bi mooy jaayante gi yonent mi alayhi salaatu jaayante ak saxaaba mi radiyallahu keroog sa garab ga ci bay'atu ridwaan gi ñu jóge Xudaybiya ci la ne jaayanteeg ñoom ci xeex kenn du daw mu ne te loolu ci zil qa'da la woon voilà léegi mu ne walakin la dalila fi daalika sauf que fii amul dalil li annahu ndax li tax mooy amul lii du argument amul luy dëgëral seen wax jooj ndax lan li annahu innama baaya'ahum ala daalika lamma balaghahu annahu qad qatalu Usmaan wa hum yuriduuna qitaala mu ne li tax mooy ne mbir mi du moom moo commencé affaire bi li l'islam di tere mooy nga commencé xare bi yéen jullit ñi ngeen commencé ko ci weer yooyu mais bu dee ne dañ leen a wala ñoom dañoo def lu tax luy jur xare lool man ngeen koo def moo tax ñoom ñu ne kon euh, moom mu ne kon lii nii manula nekk dalil ndax lan ndax moom dafa jaayanteeg ñoom kañ bi nga xam ne ci lañ ko jotale ci la information ñëw ne Seydina ñoom waa Quraysh kat dañ koo bëgg rey moo tax ñu jàpp looloo taxoon mu dal mu daal di leen koy mu daal di jaayante ak ñoom ci loolu ñoom ñoo tàmbali yeneen yi mu indi yeneen exemple yépp ci lu mel noonu la yoo xam ne bu ci nekk danaan malgré tout ça dañuy gis ne yéeféer ñoo tàmbali woon wala xare la boo xam ne jeexagul woon voilà kon loolu te loolu amaana li koy gën a dëgëral euh, mooy loo xam ne boo xaw na jegeeg moom xaw na jegeeg lii luy dëgëral que ne bon amaana waxu ataa bi moo gën dëgër euh, rahmatullah alayhi ndax lan mooy comme li yonent mi alayhi salaatu salaam wax ci loo xam ne dafa niroog lii mooy xormatu mag le fait dafa dafa dafa dafa mooy Makka dañ koo sanctifié dafa nekk loo xam ne zone protégée la keroog bi nga xam ne fala dem euh, fatxu Makka bi mu ubbee Makka ba nërmeel yéeféer yi léegi bokk na ci discours ba mu wax mu ne leen buur yàlla dafa xaramal Makka mooy da ko ormaal bés ba mu bindee asamaan ak suuf bés képp nag koo xam ne dafa ñëw seen ginnaaw naan moom am na droit xeex fii am na droit daal di daal di daal di foulé au sol loolu noonu nee ko ne yàlla subhaanahu wa taala dafa loolu da koy permettre yonent mi alei satu salaam benn heure te mooy heure bi mu bi nga xam ne il fallait ñu noot waa Makka benn benn benn jamono ci mooy bi ñuy ubbi Makka noonu loolu rekk la ko permettre te affaire bi dellu na ginnaaw boobu ci nekk lu ñu sanctifié ilaa yawmi diin kon euh, par exemple lu mel noonu nga ne ma yow léegi noonu noo fay tegtaloo li dañ naan la euh, affaire bi mooy ne kon xorma euh, li ñu fay tegtaloo mooy yi euh, weer yi yële deñul bu dee ne xare yi dafa am mooy li imaam Ibn al-Qayyim wax que ni yooyu mooy dafa nekk loo xam ne soit mooy yéeféer yi ñoo commencé woon xare bi ñoo commencé xare bi te ah du ñoom ñoo ko continuer ñoom ñoo ko commencé yeneen trois cent daal di répliquer. wala mu nekk xare boo xam ne dañ ko commencé avant avant lan avant weeru xorum yi di ñëw weer yooyu après far mu continuer ba ci weer yooyu wala mu jóge fa dalaat ci jaaraat ci beneen xare boo xam ne suite comme ni mu jóge Xaybar dem ci dem ci euh, Wâdil Qourâ comme lu mel noonu nga xam ne même bu nee ne ba ñuy commencé bale ci biti bii dugg mooy ne lool suite xare bii la loolu kese lay doon amaana lool mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër ci loolu que ne Euh, incha allah que ne lii teg tawalewul ne euh, que ne xare yéefér yi ci weer yi nga xam ne mooy ashurul xurum lu loo xam ne lu dagan la mooy ne ni ko alxuraan teree ne yéen ñi gëm yàlla yaa ayyuhal ladina amanu laa tuxillu bu leen daganal yàlla yi wala shahr xaraama du càngante ne weer wi nga xam ne mooy weer wu ñu sanctifié gu sacré bi walal hadiya du caagante ne mooy hadiyu yi ñuy yóbbu Makka di ko fa rendi walal xalaa'ida mooy yi leen di takkal yooyu ak yasaluunaka ani shahril xaraami qitaalin fii qul fii kabir wa saddun an sabilillahi boobu noonu ba aaya yi jeex ne loolu ndax lan moo tax mu ne waqaatilul mushrikiin xam nga waa jumhur dañ ne li ko nasaxal bokk nañ li ko nasaxal mooy li alxuraan ne waqaatilul mushrikiina kaffa dañ na xeex ak leen ak yi ñoom ñépp kaffa mooy ne léegi dafa mbir yi dafa nekk loo xam ne dafa dindi lële dañ naan loolu mooy comme li wax ne lool ay umumaat la mooy ay généralité la te généralité yooyu mooy ne daa am nu ko loo xam ne moo ko moo ko taxsiis loo xam ne moo moo tënk généralité yooyu comme lim ne laa tuxillu sha'a'ir Allah wala shahr haram te loolu insha mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër waaye nag bu dee ne yéeféer yi dañ cay njëkk a commencé xare ak jullit yi bu boobaa loolu ñoom mën nañu ko mën nañu xare ak ñoom ak tamit bu dee ne xare la yoo xam ne dañ koo commencé avant mais mu continuer ba ci weer yooyu loolu noonu lay mën a nekk wallahu taala alam kon loolu benn affaire la beneen kii boo xam ne luñ luñ ciy jànge la ba léegi kon oh, ñu topp lu imaam Ibn al wa wax même bu dee ne euh, moom mooy moom toppul suitu nettali bi di dem par benn ndax am na àtte yoo xam ne da leen a tudd yoo xam ne ci biir la après door a dellu ci waat ci yeneen léegi ñun nañ tudd nañ dem ci suite bi mooy yonent mi alei salaam bi nga xam ne ci la àgg Xaybar ci la àgg Xaybar dafa fanaan ci bunt bi ci faubourg yi bi nga xamante ne nii ci la ko juif yi gis lan lañ wax lan lañ wax dañ ne muhammadun wallah muhammadun wallah muhammadun wal xamiis ñu ne eh, caaf xëm na ndax kat kii nii ñu gis mbooloo male de muhammadun wallah kee de muhammad la wallahi waat nañ ko ci yàlla muhammadun wal xamiis kee de muhammad la ak arme bi lan la leen yonentu Yàlla saa saam tontu allahu akbar xaribat xaybar inna ida nazalna bi saaxati qawmin fa saa sabaaxul munziriin mu ne allahu akbar buur yàlla mooy ku màgg lu gën a màgg moom kese mooy ki màgg dëgg-dëgg naa ñun ida nazal naa bu ñu wàccee bi saaxati qawmin ci ëttub ay ñoñ de fa saa adina ñaaw sabaaxal munzirin yi nga xam ne ñoom lañu doon waar ñu bañ loolu mooy le fait xaribat xaybar gis nga wax jooju noonu dafa tiital gaaña ah. xaribat xaybar xaribat mu ne xaribat mooy mooy mooy mooy kii na ràpp na xaybar xaybar te xare bi commencé ko loolu comme li imaam alxaafiz ibn xajar wax na ko noonu lu ko ku ko jiitu imaam ibn alqayim mu ne loolu mooy jawaazu at tafaauli bal istixbaabuhu bi ma yaraahu aw yasmacuhu mimma huwa min asbaabi zuhuuri islaami wa ilaami voilà kama tafaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam bi ru'yati almasaaxi walfu'uus walmakaatila maa ahli xaybar fa inna daalika fa'lun fi xaraabiha mu ne loolu dañ ciy jànge possibilité nit ki di optimiste mu ne bal am ba des sax mu nekk loo xam ne lu ñu sopp la bu gisee loo xamante ne wala mu dégg loo xamante ne sabab la ci luy yëkkati lislaam di ko ta di ko di ko féeteel kaw mu ne kom ni aleyhi salaatu wasalaam gise bi mu gisee ndax da leen gis juif yi biñ xëyee yor seen seen seen seen seen sémmiñ yi la ñoroon ci tool seen sémmiñ yi seen seen seen kii euh, pikk yi bi mu ko gisee ak euh, euh, fu uusi mooy sémmiñ yi yi ñuy baye mu ne loolu noonu ci la waxe xaribat xaybar que ne loolu noonu mooy gis nga yooyu ñu yor nga xam ne ci la ñuy toje suuf si loolu mooy li nga xam ne mooy rajaxe ji seen dëkk bi ñoom mooy dafa gis loolu ñu yor ko mu ne lii ñu yor comme si lu mel nii lii mooy wane ne ñoom seen dëkk bi daal di nay daal nay ràpp moo tax imaam alxaafis ne amaana tamit mu nekk loo xamante ne nii ci yu la mooy wax waxyu bi ci waxyu bi la la la la lool que ne suñu boroom moo ko xamal que ne xaribat xaybar waaye mooy alfalul alfalul xasan yonent mi alayhi salaatu dafa mas a mel noonu moo tax loolu yàgg nañ ko gis yàgg nañ ko gis ku dudd Sahl nii mba xoola bi ñuy gis Hudaybiya loolu man noonu gisoon nañ mel nii. bi Suhayl na Amr di ñëw mu ne qad sahula aleykum amrukum ah seen mbir yomb na ndax kan ndax bi mu gisee muy ñëw tudd Sahl Suhayl muy tasghiru diminutifu Sahl muy ak yomb mu ne seen mbir yomb na mooy nit ki tamit noonu la mooy boo gisee yenn yi nga am njort gu rafet ci affaire yi voilà yoo xam ne danga naan ah man de sama affaire baax lool mina sunnati insha allah loolu noon nga jàpp ne lii de moom incha allah sama affaire wala nga ñëw nga nekk ci coono walla soxla lenn nga am loo xamante ni sincèrement problème dëgg la nga jekki sa téléphone am ko la woo nga xool gis turam mu tudd mu niir <laughs> fekk yaa ngi woon ci problème yoo xam ne yaa ngi naan waaye yow man de guta gii ma ne xaw ma nu ma ciy génne yaa të të nga jekki rek am wala nga am ba message nga xool nga gis Euh, euh, falaax kii la ko yónnee falaax la tudd comme tur yu mel noonu texe wala muniir nga ne ah kon de samay mbir ya lëndëmoon moom lii mooy mooy nga am loolu loolu sunnaay yonent bi la woon alayhi salaatu salaam kenn duñ ne noonu sa waaye nag moom dafa feebar wal déedéedéet hada min sunnati alayhi salaatu wassalaam moo tax xaribat xaybar waaye tamit dañ ciy jàngalan slogan slogan yoo xam ne day tiital gaa yi ndax xaribat xaybar googu dafa tiital yii yi xaribat xaybar loolu slogan la gisoon nañ ñoom keroog gis nga badar euh, euh, yi doon yor dañ doon am yu mel noonu xam ne moom lañ doon wax ci kaw bu ñuy xare nga xam ne day tiitloo gaa yi lool lu am solo tamit voilà yaa Mansour amit amit am na sax ci euh, imaam al yi foog naa wax na ne keroog ci même ghazwatu Xaybar dañ doon wax yaa Mansour amit amit mais waaye boobu dafa wérul looloo tax tudduma ko mais am nañu wax loolu mooy lu mel noonu waaye tamit gis nañ ci euh, que ne li yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ne nu nusurtu bir ru'b bi bokk na ci liñ ciy jànge mu ne woon nusurtu bir ru'b bi masirata shahr que dañ ko dimbal buur yàlla du koo dimbalee ci sànni tiitaange ci xolu yéefér yi entre moom fi mu ne ak yée ak ay noonam loo xam ne bu ko giléem doon dox ci dox bu teey dox boo xam ne mu'tadil bu boo xam ne gaawul yéexul boo ko doon dox boo ko doon dox weer distance bu toll noonu ku fa nekk di am noonam dañ koy tiit léegi bu dee ne noonu xamee nañ ko noonu mais kon lan ngay xalaat mu ñëw ba taxaw comme ni ñu ko tudde woon nekk ci buntu waa Xaybar moo tax ba ñu ko gisee ñu tiit ne muhammadun wallah muhammadul wal xamis Seydina Anas la wax nee na gaa yi daal di tasaaroo ci mbedd yi waaw sikat yi mooy ruyelu xaybar yi lañ ne fees sànni seen mbir yi di daw ñépp lu waay am boote sa boote doomam gaa yi gaa yi gaa yi tasaaroo ci ci ci àll bi ka tafarruqil jurzan ñu daal di daw dugg ci ruyel yi ku nekk xool foo làqoti kon ni nga xam ne kaña yi ci àll bi boo dee leen tël ci seen seenu kàmb bañ tëb ni ñuy tasaaroo tasaaroowe noonu lañ tasaaroowe keroog ndax lan ar-ru'b buur yàlla wa qasafa fi qulubihim ar-ru'b buur yàlla moo sànni ci li nga xam ne seen xol ar-ru'b mooy li nga xam ne mooy tiitaange waaye bokk na ci liñ ciy jànge mooy te gisoon nañ ko mooy ne buur yàlla buur yàlla e, gindi gi bi mën na ko jaarale ci ne ci lu nekk moo tax bu kenn désespéré wu wala bul gis mukk nit nekk ci dara te loolu yàggaloon nañ yàggoon nañ ci dañ koy souligner nii souligner nañ ko fi lu bari bul gis nit nekk ci loo xam ne safaan la nga fexe nga jaare fan ne waa ji dootul baax déedéet gis nañ sàmmkat bi nga xamante ne moo doon sàmmal yahuud yi dafa am ku mu doon sàmmal ci ñoom seen seen gàtt yi mais la dugg ci lislaam dafa dem dégg sangam yi di wax yëf yonent mi sallallahu alayhi wasallam mu dem daal di tuub ne ko man gëléem gàtt yi ma gàtt gàtti këy la gàtti samay sang la mu ne mu ne ko sànni yóbbu leen dàq leen ñu jëm ci ñoom ne mu tuub xare ci yoonu yàlla ba ñu rey ko te sëy naa mais lan la xadis bi wax walam yusalli lillahi qat julliwulal buur yàlla dara loolu dañuy wan ni kon nit mën naa bokk ci ñi gën a kawe yowmal qiyaam te la julli benn julli ndax lan mooy ne comme kii dafa mujj ndax dafa tuub bi mu tuubee léegi la dem xare ju ñu ray ko léegi mais loolu tekkiwul ne aa ay waay saa waay yaa baax waaye lii laa doon seet kon ñun suñu ñàkk julli bi xam nga ne tegu na fenn teguwul fenn lañ lay wax loolu moom taxul ñuy wax moom nga toog fi buur yàlla ne julli leen saa bu waxtu wi taxawee mu nekk farata jaw defoo ko nga naan ndax kii nii dafa dugg àjjana raw ñu bari ndax yow yaa fi ne saxaaba bi moo ku nekk saxaaba moo raw wali yuy ñëw ci ginnaaw dama naan loolu waxuma ko loolu mooy dëgg ji nga xam ne boroom xam-xam yi loolu la wax loolu lañu wax te loolu mooy li am ku xam dëgg-dëgg xam nga ne moos comme la kiy waxoon <laughs> eh, eh, eh, Seydina Abdallah ibn Mubaarak al-Marwazi al-Marwazi contemporain imaam Malik la woon taalibeem la woon en même temps ndax jëlee si ñoom ak ñoom Sufyaan Thawri ak ñooñu muy boroom xam-xam bu màgg boobu nga xam ne xadiisam yi mu ngi ci asxaabu sunan yeeg saxiixay neeg yooyu yëpp Seydina Abdallah ibn non ak ak a yéeme woon Abdallah ibn Mubaarak foog naa masoon naa tudd loolu mooy bokk na ci ni mu yéeme woon te tamit tabe te xam lu baax ñooñ ñoo xamoon li baax te di ko def euh, dafa dafa def dafa ci boo maa ngi ñëw ci nettali bi bon ndax bu ndax yi am na solo ñu xam ñoom ñooy ñan walla Abdallah ibn al-Mubarak radiyallahu anhu mu euh, euh, dafa dafa dajale dafa ñëw dëkkam gaa yi war a dem aji mu daldi demander ñi war a aji yëpp ba xam ñan lañu ku nekk mu dem comme ko ku sell la woon boroom xam-xam la woon nit ñi xam ko xam ne nit ku baax la ku sell la ku ñu wóolu la mu ne moom day aji moom it léegi nag gars yi mu wër ci ku nekk ci ñoom ñi war a dem mu laaj leen ku nekk ci ñoom ana lan nga war a yóbbu comme bu doon tey ñu ne man di 2000 euros laay yóbbu mooy sama paas mooy sama provision ba foofu lépp léegi mu ne moom daa bëgg dajale yépp comme que moom ñoom lay àndal ku nekk jox ko ndax ñoom dañoo kooku dafa wóoroon xam nga ne instant bii mos ko la ne jox ma samay 2000 euros <laughs> nga seetaat ko bu baax ndax al amaanatu moom daanaka mafquda fi alami ci suñu jamono yi allahul musta'an daanaka kóolute koo wóolu nii akaraar daanaka wóolul diw mooy trahir trahison bi yow loolu lenn la rek mooy dangaa bëgg rek mu won la trahison lool kesee tax nga naan ko wóolu nga ko daanaka loolu lay niru Allahul musta'an am na nag ñoo xam ne wóor nañu ba léegi waaw loolu moom am na walillahi alhamdu wal na waaye daal mooy garaaw na léegi mu dajale lépp gaa yi dem après aj ji jon ñuy dem ñu daal di dem àgg aj seen aj daldi ñibbisi ñëw ñépp ci jàmm gaay kontaan lool wax dëgg yàlla moom o oh suñu nekkin ba rafet na lañu fa nekkee suñu dund suñu nekk foofu amuñu benn tumuraankewuñ benn yoon <laughs> waaye ujaaju sénégalais yi moom mooy dégg dégg leen ñuy kaas añi matuk yaa subhaanallah añi matul la kay n'était pas bon mooy ñoom imaginer ni <laughs> yeneen bi alayhi salaatu salaam de Medina la doon jóge ñëw ba màkk ngir aj lu ne la leen ciy dal lu ne dal leen ci ñii di xëm ndax ndax mar ñii di lu ne dal leen ci fekk leen ci masuñoo toog kaas ñun moom ñu nekk ci ay oto climatisé jóge Médine ba màkk presque doo ko yëg ndax climatisation yi lu ne nga ñëw war foo xam ne jàmm yàlla nga war a def amoo dara looy def ngay protester wala nga naan way affaire syndicaliste yooyu di def ay ay ay brassard rouge wala ay yooyu di wane seen mécontentement naan way di wane affaire way ay genre ñun on est des syndicalistes CGTistes yooyu mais kooku kooku loolu loolu aar wanaar wa shanaar loolu gàcce la loolu gàcce la nit ki boo xamee li la tax a jóg yenn yi da koy minimiser di di di di bàyyi di di jéllale tey jéggale ndax alxaj ku fa ñëw laa laa laa rafasa wala fusuuqa fil xaj amul wax yu jëm ci wàllu sëy waaye amul waxu kàccoorte ak yu mel noonoog di protester di kii di wax yooyu amu fa loolu la moo tax ñun dañoo war a yar mais malheureusement comme que ñi war a ñi war a yaraate ñoom yaruwuñu suñu réew yi looloo ñu dal mooy ñi war a yaraate mooy ñi ñu jàpp ay kilifa ñoo gën a ñàkk bi yar voilà léegi léegi <laughs> am na nu ko waykatu arab ba waxe woon de <laughs> mu ne mu ne mu ne mu ne wa ida ziaabu mooy bu dee ne till yi de ñoom ñoo mujj di sàmm ñi nga xam ne ñooy xar yi ay waaye xam nga ne waaye foofu foofu mooy till till till gaynde ñu ne gaynde gi yow kaay nga sàmm géléem yi nga sàmm xar yi nu mu leen di def da di fàdd par benn benn wa ida dhi'aabu oh fàtte naa bayt bu bu bu rafet la xam nga ne loolu moom sàmba amatu fa mooy loolu bu dee ñi nga xam ne ñoo waroon a yaraate ñoom ci seen bopp ñoo gën a ràngate ko foofu nu fa biyara di amee loolu nag moo ñu dal en général waaye une fois que ça aussi c'est dit loolu buñ ko xasee wax loolu yi tekkiwul ne gars yi tamit ñi nga xam ne ñooy organiser ñoom it lu leen neex def mooy ne tamit nit da ngay responsable buñ la dénkee dara chargé la mission nga war koo def yow lan ngay xoole ba mbir yi di tardé wala boog ba nekkin nga leen dig te du tey ngeen ko mas a def at mu ne presque ngeen ko mais bu amee faay kay loolu ne ngeen ko résoudre wala bu ëllëgee ngeen xam ne lii kat mënuñu koo matal ngeen bañ koo digge ba nit ñi di ci def seen xel yéen it mooy responsabilité partagée la ñii ñenn ñi mooy dañ leen koy jiiñ man neew ma ñépp noonu lañ mel ndax waxi wolof man moom man bon foog naa xam ngeen ma léegi man moom bu benn wolof di wax foog ne li ngay wax nii jàpp naa ko déedéet ah. non il faut mu am xarina yu leer te xaraa in yi kese sax du doy waxi wolof xaraa in kese xaraa in mooy yoo xam ne ay indice la luy wane ni ah bon waa ji nag li mu wax c'est ça ah. même loolu man doyluwu ci man kay yaqin rek yaqin kese laa wóolu ci ñoom ndax bon mooy ñoom ñépp meluñu noonu du ñépp noonu lañ mel mais comme que société la boo xam ne dañoo mujj altéré wu complètement waxkatu lu amul yi bari di nettali loo xam ne dalay leer ne amul mais nga koy nettali quand même ba mujj jàpp ne lii mooy dëgg mais ñu mel noonu bu lawee yow pour nga mucc ci loolu mooy da ngay yemale ñépp benn yoon waaw al aslu moom ci wolof yi mooy man daal damay prudent ci seeni wax hatta yarida maa yuqawwi qawlahu ba ni nii rote loo xam ne mooy dëgëral seeni wax moo tax man du ma tëb dal ci ñi ñiy organiser parce que nit ñi nee nañu affaire yi matul il faut ma dégg leen bu ma leen déggee nag ñu ne waaw reconnaître nañ que ne affaire yi voilà bu boobaa ndax al l'aveu moom ummul barahin nga toog ne maa def mooy l'aveu est la mère des preuves loolu la ko euh, français yi di waxe mooy nit moom taxaw ne maa def loolu mooy li gën a màgg ci dalil buy wane ne diw moo def bu ma déggee loolu bu boobaa mu collabore mu mu ñëw confirmer li ñee lay wax léegi ma door a jàpp te loolu la yonent ma loolu la alxuraan jàngaloon ci xisatu Seydina Sulaymaan Seydina Daawud alayhi salaatu wasalaam ba muy àtte ñaar ñooñu mooy loolu la mooy il faut nga dégg ñaari parti yi man du ma dégg kenn wax moo xam ku ma jege la sama doom la sama soxna la sama yoon newu ci mooy du moom wax na rek après moom li mu wax mooy dégg ci li keneen ki wax ah non non non jamais mukk mukk loolu mooy ak maandu mooy da déglu ñaari parti yépp waaw bu dee ne nag seeni wax dafa mujj féewaloo te amoo amul dara luy nootal waxu keneen ci keneen ki nga jël ittirab day am nga fëggandoo mbir yi ndax am xamu xadiis loolu la ñuy jariñ du rek dañ koy jàng ngir xadiis yi nii kese mais da koy jàng ngir appliquer ci sa dund boo ko defee nga clean doo bari problème sinon ci tuuxi duuna ngay dëkk kon moo tax man du ma tëb dal ci ñuy organiser ne ñoom it mais dama ne bu dee ne wax yi ci kaw wax yooyu am na mooy ne fay protester ñoom moo gis nañ leen loolu moom dañ leen a gis ñuy protester di ko wax mooy loolu war woon a demee noonu waaye it ñi nga xam ne ñoom lañ koy jiiñ bu dee ne loolu la demee ñoom it war nañoo taxawee liñ tax li taxoon tamit ñu indi leen fa. voilà ndax tamit doo dikk ay nit ne leen nii lay deme ba pare ñu ñëw gisuñu ko bu boobaa yow sa responsabilité kenn mënu koo nier kon loolu la kon loolu la léegi kon. Euh, mooy kënee kooku noonu mooy kon yow manoo ne ah kay haa yow léegi kon sama ñàkk julli ji kon kay lool la ndax kii dañ naan la kii nii bi mu tuubee ci saase la dem xare ji faatu faatu dugg ci le dugg aljana yonent bi sallallahu jullee ko jullee kan la jullee mooy kële ki nga xam ne mooy mooy mooy ki ñu doon jox fu paaram voilà kooku la bokkul ak kii nii ki ñu doon jox paaram mu ne mooy kaw kaw boobu ñëwoon Medina ne dafa gàddaay si ne yonent mi alayhi salaatu salaam dafa gàddaay si mu ne mu am ku ko booleel saxaaba yi radiyallahu anhum ne rafetalal ak nekkam après waaye ñu ñëwee Xaybar mu gaa ñu ñu am yu ñuy séddale jox ko mu ne non man lii taxul ma topp la mbaax ah, na après comme konoon la xam la moo ko ba <laughs> ñu bàyyi ko léegi nag après bi ñu ko defee mu dem xare ji ñu daal di koy faat yonent la saab saab ne eh, ndax moom dane woon ndax dama laa topp topp ma la ngir dama laa topp ngir ñu jàmm fii ci put gi fii mu jaar fii génn fii yonent la saab saab ne bu dëggook yàlla buur yàlla dëggoog ma mu dem xare ji ñu def ko laa même chose yonent la saab saab ne ah huwa ndax kii la moom moo ne nii ñu ne ko waaw mu daal di koy jullee jël yéere boppam daal di koy sàng côté bii lee yaataloon nañ fa jarul ñu fay gën duggaat voilà ba pare jullee ko ñaan ci moom ñaan yu am solo waaye li ñu doon wax mooy kaw kële jaamu juif yooyu kook doon nañ liggéey ñëw faatu dugg ci lislaam dugg ci lislaam faatu te julliwul buur yàlla benn julli kon moo tax bu kenn ne diw moom mu nga safarata mu ngi dund loolu man même ku génnaa dina sax mënoo ko wax waaye bokk na ci liñ ciy jànge ci ghazwatu Xaybar ba léegi ah, mooy nit nit nit xam nga ñu ngi wax waa ji sànq euh, euh, waajooju noonu jóge ci kii wi ba mu yoree sàmm yi mu doon sàmm yonent ma lay sàmm sàmm lan la ko wax dane ko ruddoo ruddoo ruddahum alayhim delloo leen ko nan nga leen koy delloo mooy dàq leen mooy ne nit tamit mënoo ñëw ne man damaa yor alalu ay yéeféer comme que yéeféer laa ma yor alalu ay yéeféer léegi bi ma tuubee dama koy jël non non te lool côté bii gisoon nañ lu mel noonu ci qissatu al-Mughira ibn ci xew-xew Hudaybiya mooy yonent mi alayhi salaatu salaam ba al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu demee ta fële ci euh, Alexandrie ànd ak ay mbokkam yu jógoon Taïf ñu jox ko ñu jox leen cadeau yu bari moom ñu jox ko tuuti buuru euh, Alexandre Muqawqis jox ko tuuti mu mer daal di leen rey yóbbu alal yi ñëw Medina tuub Seydina Abu Bakar ne ko mais yow foo jóge Alexandrie ya nga jóge mu ne ko waaw Misra mu ne ko waaw mu ne ko ana ña nga àndoon mu ne rey naa leen ñoom ñépp jël seen alal yonent mi aleyhi ne ko amal islam kanta diine ji nga fi lislaam gi nga bëgg a dugg dinaa la ko nangul waaye sa alal jii du ma ci laal lenn kon loolu la mooy gis nga kii kaw kaw bii ba mu ñëwee kii bokk sàmmkat bi dane ko delloo leen seen alal neewul ah aywa nañu ko jël non non dane delloo leen ko ndax amaana la woon mooy loo xam ne dañ ko wóolu woon tegoon ko ci ay loxoom même bu dee ñi ko tegoon ci ay loxoom ay yéeféer lañ non mais comme que tuub nga delloo leen seen alal c'est ça delloo leen seen alal lool moo tax liñ doon wax ne ay nekk fi naan alalu yéeféer yi la lu ma ci neex def baytu mal la waxoon nañ la xadiisu dayyaan boobu yéeféer bi moom du dugg safara ëllëg de la yonent ma ne saab saab fekk mu yoral àq kenn ab jullit lu dul dina ko delloo vice versa jullit du dugg àjjana fekk mu yoral àqub yéeféer lu dul dina ko delloo du war a xam fan lay dugg kon affaire yi il faut mu leer naññ waa ji moo tax yonent mi alei saatu salaam dane ko delloo wal li nga xamante ne mooy kii mu delloo ko ci ñoom dàq ko mu jëm ci ñoom ba ni muy dugg ci seen xis na kon loolu mooy al adlu loolu mooy al adlu mooy li nga xam ne mooy ak maanute te noonu la mbir yi demee kon nag tooñ yi ñu fi nekkee parce que waa ji Paul Paul Paul Paul Christian lu tudd wala ab chrétien la yooyu alalam lu ma ci neex def wala yow ngay liggéey foo xamante ne nii dangay yor dangay am accès ci kees gi wala lenn ci marchandise yi wala lenn ci kii nga ciy romb di sàcc naan wax gaa yi gëmuñ dara ñii ay ñii ay yéefar lañu loo jël ci ñoom baax na loolu amul loolu amul de loolu lépp di ko fay loolu lépp di nga ko fay mooy di ko fay ah lépp di ko fay ndax àqu jàmbur la moo tax ay yenn yi <laughs> moo tax yu bari yoo xamante ni par exemple waa jumhur yenn yi dañ naan loolu sax amul mafhum <laughs> xaw xoolal ndeysaan même bu dee ne loolu loolu insha ci lu dëgër mooy dama lay jox exemple rek boo xam ne xoola boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ni ñuy bàyyee xel ci loolu mooy eh, xam nga yonent mi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci wàllu mariage mu ne laa mu ne mu ne euh, euh, laa yaxtibu ahadukum ala xitbati axi mu ne kenn ci yéen bu mu labat ci labatu keneen mbokkam fekk ku sa mbokk di labat benn jigéen yow nga ñëw labat ko ci kaw te tay ko mu ne loolu bu ko kenn def loolu waa jumhuur waa jumhuur rahmatullah alayhim dañ ne loolu amul ma mafhum ahadukum mooy ahadukum boobu tekkiwul loolu mooy amul lan amul mafhum looy ahadukum du ne jullit ñi sa mbokk jullit mais même yéeféer bi ci la comme ki nga xam ne zimmi la juif bi boo xamee ne juif comme juif boo xam ne day labat benn juive benn femme juif wala femme chrétienne waa jumhuur ne loolu par exemple jullit bi bu ko xamee amul droit dem di jéem a labat kooku ndax la li yonent ma lay saatu saam wax loolu même bu dee loolu ginu la dëgër comme li li ngiiru Hanbali yi moo gën a dëgër ak li imaam Ibn Qudaama wax ci loolu rahmatullah alayhi ne non non non non non xormatul muslim ak ñee bokkuñu ahadukum bi fii nii daf fi mooy ne daf fi am solo loolu jullit ñi la wax ndax yéeféer bi bu dee moom moo takk yéeféer bi yow bu dee jullit bee takk juif boobu wala chrétien bi amaana li gina looloo tax l'islam ubbi buntu boobu sax jullit bu góor mën a takk koo xam ne yee juif wala chrétien boo xamante ne ni gëmul ngir mu dugal ko ci l'islam looloo tax l'islam ubbi bunt boobu léegi nan ngay am opportunité boobu opportunité boobu nga bàyyi ko ne parce que dafa am beneen juif mooy yow da ngay gën a mooy boo leen bàyyee mais mbon ngay gën law rek alors que am nga opportunité yow boo demee jamaaleeg waa ji daal di euh, far takk ndaw si après ko mën na te njaboot ji muy jur jullit la doon alors que bu newee fële ak kële mais ay yéefar la ñuy doon fekk gindeekoo après waaye liñ soxla woon fii mooy xoolal xoolal rek nii boroom xam-xam yi rahmatullah lay joxee gëddu koo xam ne même du jullit nii koy joxee àqab ba waa jumhur rahmatullah lay naan bu bu bu bu ñëwee di labat sax nga xam ko mooy juif ak chrétien pas moom muy labatu jullit bu jigéen loolu man dane loolu moom foog naa leer na moom mooy juif wala chrétien buy labat ab chrétien wala juif ab jullit ñëw est ce que am na droit daal di labat ndaw soosu même bu dee ne xam na ne am na juif wala chrétien bu koy labat loolu la mooy ngir ngir sàmmonteeg loolu nga gis àqu ñu ne lii amul mafhum mooy mënoo ci déggee le contraire mafhumul muxaalafa que ne comme que kon dane ahadukum kenn ci yéen amul droit def loolu mbokkum jullitam kon mooy bu dee yéefar la man naa ne ñu ne loolu man dane même bu dee loolu ginu la dëgër pour wan la que ne kon loolu lu am solo la mooy alalu nit ñi ak yooyu nañ koy yéefar yi nañ leen di sàmm di leen delloo seeni mbir te gis nañ ne yonent ma lay saaf saaf ak jullit ñi lu bari ci dëkk yi liñ leen ubbee mooy makaarimul axlaaq xoo mooy jikko yu rafet ci lañ ubbee dëkk yi laatu ñu koy ubbee yeneen yi yeneen dëkk yi ak li nga xam ne mooy jaas yi li ci ëpp ci xol ak jikko yu rafet ci lañ gis nawe ko julli ñi daal di leen daal di dugg ci diine ji kon loolu xam naa insha allah kon dañuy yem noonu pour tey euh, ci jotaay bii di ñëw insha allahu taala ñu daal di àggale fii nga xam ne moom la ñu yem insha allah ci njàngat yi ba léegi ci ghazwatu